ci boppam nekk ki nga xamante ne moo ko njëkk a dalal alxuraan ginnaaw bi ci biir daara jooju noonu foofu la jàngi alxuraan ba mokkal ko waaye tamit ci biir daara yi Sëriñ Habibu jooju noonu bi mu noppee ci njàngum alxuraanam foofee tamit fa la jànge xam-xam ci ay boroom xam-xam yu wuute ñu mën cee tudd sëriñ baara moom sëriñ basiiru ak sëriñ mën cee tudd sëñ sëñ baara waaw basiiru euh, Basiiru sëñ Xabiibu sëriñ Basiiru moom sëñ Xabiibu waaw bokk ci ñi nga xamante ne ñoo ko jàngal xam-xam foofu noonu ginnaaw bi mu noppee ci njàng ma xam-xam tamit ba tey ci biir kër sëñ Xabiibu googu noonu foofu rek fa la tàmbalee ak njàngaleem tàmbale foofu njàngum alxuraan njàngale alxuraan ak jàngale xam-xam ci biir daara sëñ Xabiibu jooju waaye ab diir ci la jot ndigal nag ci sos daaree boppam tudde ko madaratu sëriñ Mamar Faalo Sey nga xamante ne daara boppam la jum sos foofee ne fi la nekk fi ne nii waxtu yi ñu nekk waxtu wi ñuy wax ak yéen foofee la nekk di yëngutu ci wàllu jàngale alxuraan ak jàngale xam-xam euh, tey nag mu ñëw ngir fas yéene ànd ak ñun ci tomb bu am solo ni ma ko waxee léegi muy dabt nafs te mooy nit ki fexe ba mën a téye boppam ba tax du def bu ëllëgee lu muy rëcc wala lu ñu ko yeddee kon incha allah ci biir waxtaan wi du ñàkk mu xamal ñu ci njàlbeen suñu waxee dabt nafs te mooy téye sa bopp loolu lan lañ ci jublu lan mooy téye sa bopp incha allah dana ñu xamal mooy lan. ñaareel bi tamit danañu xamal incha allah am solo goo xamante ne nit ki mën a téye boppam ba tax du def lu muy rëcc wala lu ñu ko yeddee bu ëllëgee am solo gu mu am solo ñetteel bi tamit danañu andil. Euh, majaal dinañu andil maanaam domaine yi nga xamante ne ci la nit ki war a mën a fexe ba tey boppam ba tax bu ëllëgee mu def lu muy rëccu euh, ba tey tamit incha allah danañu andil nit ki bu fekkente ne yàlla baaxee na ko ba mën a tey boppam ci ñàkk a def luñ koy yedde wala lu muy rëccu loolu noonu lan yan njariñ la ci mën a amee bu ëllëgee kon incha allah lii ay junj la rek ci tomb yi nga xamante ni incha allah. danañu ko baaxee ci biir waxtaan wi xam naa ne bi mu ñëw nag mu ànd ak ay mbokk yoo xamante ne walla gi mu nekk di ci yëngut rek ñoom ñook moom ñoo bokk waar woowu di ci bay te mooy jàng ak jàngale euh, ñu mën cee tudd sëriñ Basirou Sey di magam ak Serigne Abdou Hakim Sey ak Serigne Jili Mbacke Abdou Khadir ak Serigne Omar Jaxate ñoom ñépp nekk ñoo xamante ne dañuy yëngu rek ci wàll gi nga xamante ne moom lay yëngatu muy jàng ak jàngale ñuy ñaan yàlla fayal leen gën jaakaway fay xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi ñu fàttali mbokk yi ne incha allah suba ci gaaw bi danañu fas yéene dalal euh, Assane Alxasan Jaxate di jàngalekat ca fële université bu Gaston Berger bu Ndar mu fas yéene ànd ak ñun ci an nizam ak tarbawi yi ak Sénégal yi te mooy système éducatif bu Sénégal ni nga xamante ne noonu la njàng mi doxee ci biir Sénégal incha allah ci loolu la ñu fas yéene ànd ak ñun. kon li ñu def rek moom mooy dañu jox kàddu gi Serigne Abdul Ahad Sey ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko yàlla na ko yàlla defal toog defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah wassalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mbokki jullit yi ginnaaw ba nu sante borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noo ngi am mbégte bu baax a baax a baax di nuyu kenn ku ne ci aw turam aku santam te jiital ci nuyoo bi alxalifatul aam li taifa almuridiya cheikh sayidi muhammadul muntaqa mbakke xafidahu llahu wa raahu tey ñaan sunu boroom sàmm ko bu baax ba naa li nga xam ne am na ko ci yoonu cheikhuna ahmadul xadim sunu boroom tëbb ko am xel akum kattan ba mu def ca lu kawe njort lool tey jiital ci nuyoo beeg siyaar bi ba tey borom atti bu tedd bu sell bi di al xalifa al cheikh Serigne Abbas Mbakke yàlla na ko yàlla sàmm ak mboolem buntu kër yi maam na yëpp ak taalibe yi ak seex yi aju ci ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax nuyoo bu lislaam muy asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen ndokkeel bu baax tey ndokkeel sunu bopp suñu bopp ci weeru koor wu màgg wu sell wi nga xam ne weer la wow. Euh, li mu ëmb ci aw ak i mbaax ak i tuyaaba ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mi nangu mu nangul nu ko bu baax nangul nu taxawaay yi nangul nu julli yi nangul nu jaamu yàlla yépp lu yomb yàlla yàlla ko yàlla def nuy am mbégte bu baax a baax a baax di fekk ci mbokk yu baax yu sell yi ci tool bii muy mu muassasatu muassasatul wafa'i bi xuquqil iman ci seen tool bii nga xam ne toolub xam-xam la nga xam ne kuy safoo xam-xam wala nga am dara ci ab yéeg-yéeg ci wàllu xam-xam rek buñ la ca woowee jàpp naa ne dana bokk mbégte mi ngay gën a xéntewoo mooy dem jataayoo ak ñoom ba dolliku ca ñoom kon noo ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ci liggéey bu màgg bu sell bi muy tasaare xam-xam ak lislaam ak njàngaleem Serigne Touba Xaadimu Rasuul waaye di wax ne ëtt bii moom ëtt la boo xam ne nun du nu fi gan ndax li tax du nu fi gan mooy sunu maam ji nu meññ wala sunu maam ji meññ sunu woy jur muy sëñ sëñ Momar Sey xam naa waa Daaru Muxti noonu lañ koy gën a xamee sëñ sañ Momar Sey ñenn ñi di ko wax sëñ Mor Fallou Sey moom ci atub borom Daaru Muxti bii la jëlee ci moom lu bëree bëree bëri ci xam-xam ak ci ay jikko nag ba tax Serigne Touba Xaadim Rasool tuddee ko Nibraasu Njambur te làmp boobee mi ngi ko tëbbee mi ngi ko tibbee ci ëtt bii kon ëtt bii ñun am nañ fi ab wàccuwaay lool. bi ñuy ñëw nag dañuy ànd ak ñoo xam ne it wàccuwaay bi bi ñu am ci ëtt bii ñu nag ñoom ñoo ci yem képp am ko ci ñu ànd ak sëriñ sëriñ Abdul Xaadir moom sëriñ Moussa Mbacke parcelle ci waa di sëñ Mbacke Kajoor te sëriñ Mbacke Kajoor ku ne xam na ko ak sëriñ Cheikh Ibrahim waaye ànd ak it sëriñ Omar Jaxate di satub satub sëriñ Hamzatu kon ñoo ñii ñu àndal ñoo nu gunge tey ci jataay bii ngir feeñal ci ñoom it seen yéene ak pas-pas ni ko mbokk yu baax yi tëdd yi waxee ñu ne dañoo am yéene solos jéem a tënk ab tomb boo xam ne jàpp nañ ne rek danañ ci mën a jariñu ki koy wax ci boppam dana ci njëkk nafar boppam keneen ku ci nafar jaare ca nafaraale muy ahamiyatu dabt nafs muy solos maanaam tënk sa bopp wala yeew sa bopp danañ ñëw ci lan mooy dabt nafs ak buñ ko waxee luy jubluwaay bi dabtu nafs nag ci xam le boo xam ne bu gàtt lay doon rek bu mu ko mënoon a tënk damay wax ne mooy am sago wala ak dal te loolu nag ay wolof yu leer la yu leer a leer la te kuy wax ak i wolof du jar ngay leeral lu leer ni ko boroom xam-xam yi waxee tawdixul waadixaati min al faadixaat lu leer moom di ko leeralat mën naa jur sax nag ay gàkk-gàkk yoo xam ne dana ko tilim tilima kon bu ma waxee dabtu nafs maa ngi ci jublu maanaam tënk sa bopp wala moom sa bopp am sago ak dal ba doo wax lu waxuwut ba doo defit lu defuwut danaa ab baat baat boo bii di dabtu nafs it suñ mbokk yi nga xam ne ñoom ay politiciens lañ maanaam euh, rijaalu siyaasa baatu dabtu nafs ci kuy topp kuy mutaabaa ahdaaf yi nga xam ne mooy xew ci àddina bi surtout suñ mbokk yi nga xam ne ñoo ñoo nekk Palestine baatu daptu nafs mbootaayu xeet yi ñuy tuddee umamul mutahida ñoom dañ koy jëfandikoo lu bëree bëri bëri ci di ko jokkalante mooy daptu nafs léeg-léeg Israël dal ci kaw Palestine dal bu méttee métti ñu ne majlisul am ni nee na mi ngi woote daptu nafs nee na mi ngi woote ila mumarasati daptu nafs kenn ku ne na téye sa bopp bu loolu mooy lan mooy bu kenn def luy waral ak ak jàppante wala ak daje di am kon loolu mooy eh, dapp nafs kon dañ koy faral di jëfandikoo lu bëree bëree bari ci ay position yoo xam ne ci ay mawaqif yoo xam ne xaw tuutu rek mu infijaar nga xam ne ñaari taraf yi nga xam ne ñoom ñoo ko séq ñoom lañuy ñuy ci ñoom ñu téye seen bopp wala ñu ñu ñu ñu ñu ànd ak sago ci gàttal ñu ànd ak sago ànd akuk dal ba nangu yoo xam ne kenn ku ne bu ca tënkoo ak jàppante wala ak jotee mën naa ba a am kon dabtu nafs mooy loolu waaye ci beneen waxee nit mënees na koo waxee ne dabtu nafs mooy al qudratu ala ala ala saytaratil jawaarih nit mooy nit ki ci boppam am defaru gu ne ci biiram goo xam ne day mën a day am sago day am ak dal ba lu tëb rek Euh, yóbbaale ko ci mbir yu bari bari yoo xam ne dana ca waxee noo xam ne wala mu jëfee ca noo xam ne bu noppee dana yedd boppam kon loolu mooy dapp nafsi wala ci beneen ibaara mooy rek notal ay xalaat ci infial mooy ay réaction yoo xam ne nit ki da koy jekki di ko def te xalaat yamu mën a jur ca ginnaaw te xam ngeen am sago mbokk yi day lu am solo solo loo xam ne nit ku ñàkk sago bala ngaa xam am sago li muy jariñ mooy nga nga nga jàkkaarloo ko nit ku nit ku ñàkk sago maanaam am sago fi muy feeñe soloom mooy ñàkk sago nga séen ko ne ku ñàkk sago te ñàkk sago googu léeg-léeg danañ dem ba mu doon ab adresse ci ab ci nit léeg nga gis nit nga gis nit koo xam ne dañ naan moom amul sago ci nangam ab xaalis masalan moom di amul ci sago nga xam ne képp ku muy jëflanteel la muy xool te yow mooy nu mu gañee ca mbir ma moom amatul lenn loo xam ne ma ngi koy sàmm ca jëflante ba ak yoo xam ne war na koo bàyyi xel ak fuglu goo xam ne war na koo fuglu boroomam subhaanahu wa ta'ala ca jëflante boobee waaye moom daal comme xaalis ngeen seq del ba ñu ca ñaawal jikko ba ñu ca xuloo ba ñu ca jàppante parce que dara tënkatu ko kon loolu dana feejal solos solos am sago comme noonu yi nga xamee noonu lay ab adresse ci nit it dana ko doon ci yeneen wàll yu bëree bëree bëri bëri dana ko doon sax ba ci mbirum wàllu jigéen yàlla nattoo ko nit nga xam dajaa ñàkk sago lool ndax ñàkk sago dafa xaw jegeek jegeeg lool thème bi bi ma déggoon sëñ Saliou doon ko waxtaanee muy alqanaata mooy doylu ndax ki ñàkk sogo daanaka daa doyluwut ki ñàkk sogo da ngay mën a wax ne doyluwut ndax bu doylu woon fam yam day xam ne fii la war a yam lam moomut mu xam ne moomu loolu mooy solo si waaye moom day fétal lu mu mën a góob daal lu mu mën a waabale na ñëw daal moom bu noppee doo xool nag leneen lu muy xool waaw alxalaalu daal maa xalla bil yadi loolu mooy xaayida bi nga xam ne moo moo moo moo walaabal ci moom kon loolu mooy liñ jublu ci dàpp nafs mooy am solo te xam nañ ne ñàkk solo mbokki jullit yi eh, li nga xam ne yi nga xam ne daf koy jur ci wàllu société ci ay xëccoo ci ay tuumaalante yoo xam ne day feeñ ci wàllu dundin wi loola rek jar na kenn ku ne tax xam ne loolu loolu kon lu mënt lu mënta ñàkk la mu am solo lu mënta ñàkk la mu jéem a defar boppam ba sago mu jëmbat ko ci boppam ba lépp loo xam ne ñëw na dana ca wane ak dal euh, wane ca ya nga xam ne moom la war a jiital ba ba nga xamee ne bu noppee du am lenn loo xam ne dana ko ca euh, dana ko ca rëccu loolu nag li ciy dimbali nit li ciy dimbali nit ngir mu am sago ginnaaw bu ñu xamlee sago ba noppi mu xam ne sago sago ci boppam lu mënta ñàkk ci nit la maanaam du naafi la euh, wala luñ ñu sopp loo xam ne dalay soob rek nga def ko waaye day loo xam ne ngir yow sa defaru ak defaru xeet wi kenn ku ne daa war a feeñal loolu ci boppam daa war a feeñal melokaan woow yi nga xam ne mooy am sago akuk dal ci boppam te la ca gën a mën a dimbali nit nag mooy xam-xam xam ak ndàmbu la kaaraange la goo xam ne nii nit ki bu amee ak ràññee ci li muy def ci ay soppaxndikoom dana mën a dox di gëm ay soppaxndiku yoo xam ne day féetal te loolu li ciy firnde ci ne xam-xam moom Euh, mënta ñàkk ci ki bëgg tàggat boppam ci am sago akuk dal mu jëfandikoo ko mooy wax ji sunu borom wax ne qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun mbir mu ne ba nga ko xamee xam conséquence xam lor natt lor ya ak njariñ ya bala ngaa jël benn mawxif wala benn taxawaay ca mbir ma rek da nga xam ne loola laaj na xam-xam ndax xam-xam ba mooy jur moo lay contrôler ba nga xam ne da ngay demee ak sago da ngay ak sago demee ak dal te loolu mooy di nattale dëgg-dëgg lan mooy la nga xam ne def ga mën naa jur yaraanga wala bàyyi ga mën naa jur te loolu mooy di nattale rek toujours xikma xikma jooju nga xam ne moom la suñu borom wax ne ku ko yàlla jox jox na la li gën wa man yu'ta al xikmata faqad utiya xayran kathira ku yàlla jox xikma jox na la aw yiwu bëree bëri lan mooy xikma xikma ibnul qayyim al jawzi day wax ne mooy fi'lu ma yanbaghi rek kama yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi mooy def lu yàlla namu yàlla ca fam yàlla te loolu ko koy def sikki ne wut ci ne euh, bu njuumte mënta amit njuumte la mën naa bañ a mett ba ca gën a mën a dimbali beneen nag ci am sago moom mii akuk dal mooy maanaam toujours ngay jëfandikoo sam xel ñaata ci nit la ñuy gis yoo xam ne seenu ñàkk sago ak seenu ñàkk dal jur na ci ñoom ñu wax ba ñu meree wala ba ñu tàggoog seen sago ñu wax wax joo xam ne ba ilaa yawmi diini kam koo wax jëme ko loola mënta mënta fayati mukk mënta nëbbooti mukk ñaare kum waxal rek koo feeñal wax joojee ko wax joojee ko di waxoon te loolu dafa bokk ci jikkooy ceddo nag maanaam xasu woo xam ne teguwul fa mu war a tegu kooka faatu tukki kooka faatu bàyyi ko fi ñu di ko donnante toujours di ko xoole njabootu njabootu kookee loola ci ak ceddo la bokk te loolu ñàkk sago dong ca la bàyyi ko moo ko jur te am sago dafay dimbali nit ba nga xam ne képp koo xam ne am na xàq xam ne ju ko war ci yow la xàq joo jee day sàmmonteeg jéem koo taxawe ca ala akmalil wati ci anam gam gën a mat waaye bu bu dee ku ñàkk sago nag ni ma ko waxee woon léegi dangay gis mu gàttañ lu ca lool wala mu woyofal ko lool kon loolu xam-xam lu ci mën a dimbali nit la te mooy loolu borom bi subhaanahu wax ne ñi xam mbir mu ne mënuñoo yem ak ña nga xam ne amuñ ca xam-xam te am sago yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ñoo jàngal ne am sago day maanaam ak njàmbaar dëgg-dëgg wala xatar wala wextan woo xam ne boroom fu ko nit cokkaase mu faj lam la ko metti ca moom fasaasa nee na loolu dëgg-dëgg du njàmbaar njàmbaar dëgg mooy koo xam ne saa yu yuy waral saa yu ay mbir yoo xam ne dafa nekk ci kanamam di waral mu tàggoog sagoom foofee la sagom di gën a feeñ te loolu mooy xadis boobu yi mu wax ne laysa shadidu bi shura innama shadidu man yamliku nafsahu inda al ghadab mooy ñam jàmbaar daal mooy ki nga xam ne euh, yi ko war a mën a yóbbaale ci mu ñàkku sago bu ñëwee taxaw dangay gis moom mu wane fa ak dal wane ak tekkaaral jiital am xelam jiital xam-xam xool mbir yi fa mën a mujj ndax nit Euh, ci ñàkk sago yi nga xam ne phénomènes yi nga xam ne da ciy feeñ rek buñ ci jëloon misaal ci yi nga xam ne bisu set mu ñu gis ko te muy jur yoo xam ne yu mbir yu bëree bari la euh, dañuy gis ne ñàkk sago léeg-léeg day dugg ci ak kër sax tasaare kër ga ñaata ci borom yi kër yoo xam ne lu woyof a woyof dong moo dugg ca kër ga masalan soxnaam su yeex a teg ab añ dong ca waxtu wam ko war a tege am naa loolu sant mu mer ca xonqal ay bët taw yi si diit ya wax soxna sa kàddu yu ñagas ñagas yoo xam ne sëy ba fala fase fala fala fala jaare fas tas loolu ñàkk sago te bu toppoon xamoon ne jigéen moom ku yàlla bindale ci ak anam goo xam ne ñu ko yonent bi alayhi salaam waxoon ne jigéen yàlla da ko bind ci ak faar te li gën a dëng ak faar mooy la gën a fare kaw dan dangay ànd ak faar ga ca dëngiin woowee bànneexu ca waaye nee bis boo ko jéemee jubbanti nag da nga ko damm waaye gis nga euh, lu ñàkk solo lool yi rek mën na caa jaare famille ba tasaaroo soxna sa dem seen kër doom ya dem seeni kër nijaay war ñu dem seeni kër maam wala seen bu dee seen nijaay ju xaw a kii de mu yóbbu leen ca daara ja yooyu yëpp ay conséquences la yoo xam ne daf ci day toftaloo ci léeg-léeg ak ñàkk dal wala ñàkk sago koo xam ne euh, man naa jural boroomam yu mel noonu ba ci ñun sëñ daara yi nga xam ne euh, dañuy faral di gaar léeg-léeg ci donga yi nga gis ci donga boo xam ne donga bu xaw a dëgër lay doon nga di ko dóoru muy téye sa loxo rek wala moom boo tëjee daara ji mu ñëw tëb ko wala di laaj xale yi ay juróom ak fukki dërëm dong bu mel noonu sago dong ak dal moo la ci mën a dimbali nga xam noo koy sayto wa illaa boo jëfandikoo xadar aku wextan fi mu ne da da koy da koy da nga koy da nga koy gaañ kon akuk dal akuk sago yu mel noonu faaw nga xam anam yooyu yi nga xam ne daf ci daf ciy faral di am waaw wala léeg ci biir dong yi nga di ko du moom mu mu bëgg laa kii xam nga yooyu day feeñ yooyu mën naa jural sëñ daara bi ay mbir yu méttee méttee yoo xam ne. waaye bu dee suñu daara bu muusa da koy day bàyyi ba ba dugg ba dugg ak moom ci nekk ba jëflanteeg moom loolee muy jëflanteeg moom ci nekk ba kon daal li ma bëgg wax mooy sago moom lu am solo loo xam ne kenn mënu koo doylu bu ko defee ba ba léegi day feeñ sax ci <clears throat> bu ko defee euh, bala maa ñëw ci loolu sax dafa am mbir yoo xam ne dafa gën a fes ci yi nga xam ne mooy yóbbe nit mu ñàkk sago bokk na ca maanaam aw làmmiñ aw làmmiñ mbokk yi lu mat di téye la dañuy wax ne fi ko fi ko sunu borom subhaanahu wa ta'ala laq waaye na ne moom wërta doon luy gaaw a génn ndax moom ci biir lañ ko dugal ay bañ ñëw téye ko ay tuñ ñëw keppaat kooku bu demee bay génn rek la muy war a wax luy defar lay doon war waaye wërta doon loo xam ne luy gaañ wala luy yàq lay doon ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ndax wax ne Umar ibn Xattaab dafa dugg ci Abu Bakr as-Siddiq téye làmmiñ wi di ko xëcc mel na ku ko bëgg a dagg di jàmbat Abu Bakr naan ko sama làmmiñ wi lu ma lu ma dal moo ma ko yóbbe lu ma dal moo ma ko yóbbe te baraana ñoo xam ne la leen dal seenu làmmiñ moo leen ko yóbbe ndax aw làmmiñ moom njuum te lu ci xas génn maanaam même boo jéemee dabaatal ko it fekk na moom kay kenn ku ne la ngay jàpp ci yow jàpp jàpp nga ko ba noppi kenn ku ne la muy jàpp jàpp na ko ba pare kon loolu mooy tax euh, lu ci war a génn muy doon loo xam ne lu ñu war a segg seggaat ko seggaat ko ay yoon yoon bala génn ndax moom boo ci fakka saloo ab góom lay def boo xam ne balaa wér day yàgg lool wuuteeg nag ab ab tànk ab tànk moom boo ci fakka saloo suba mën naa wér waykat waxoon na ngay waykat ba waxoon na ko ne yusaabu alfata min asratin bi lisaanihi wa laysa yusaabu almaru min asrati rajul taawlaa mi ñit Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul lim ñu ci jàngal mooy fexeel ba ñoŋal ko fexeel ba moom ko waaye bum la moom fexeel ba it waggar ko ci mbooleem sikki nit ñi fexeel ba bu ci tudd si kenn sikkam ndax kii tudd ci aw làmmiñam sikki doomi aadama kooku mi ngi mi ngi sellal boppam te kiy sellal boppam day mel na mooy yéen yéen a tax man maay ki kon man maa placé maa jekk ngir wax ci sikki nit ñi te loolu yellu jaaduwut fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bi man ittaqa loolu Sëriñ Tuubaa waxoon ne lisaanaka la tadkur bihi awratin awrata mri'in fa innaka alsunu fa in absarat lil aybi qul laha lisaanaka la tadkur linnaasi alsunu waaw saa yu bët yi xoolee lu làmmiñ yu war a tudd tuumaalal saw làmmiñ ne ko làmmiñ xamal fi ngay yam xamal sa bopp yaa ngi tudd mbirum ñoo xam ne ñoom it am nañ ab tuddukaay ni ngay tudde ayib yi nit ñi noonu yi la nit ñi mën a tudde say ayib kon loolu lu am solo la te tuddu ak dal ak sago dafa bokk ci li nga xam ne daf koy daf ciy dimbali nit mooy nit ki ci boppam tàggoog bànneexam ndax bànneex it lu ci bëri day feeñal day def ci nit ki loo xam ne day bëgg ngóora ca kaw loola waaw yéen gis koo xam ne dan lu ñëpp di wagar day jekki-jekki moom wax ko ca kaw jàpp na loola moom ngóora la mooy lu kenn ñëmuta wax moom diwa koy wax loolu ngay dégg waaw naan moom ni mu amee ful la dëgg la fulla danañ ko am waaye nag léeg-léeg it am lu ñuy jaawaleeg fulla te loola dëgg-dëgg maanaam ay ngaaña nga ci ak yoo xam ne bala koo def war na koo xalaat te toujours it ki nga xam ne daf lay provoquer ngir bëgg laa tàggaleeg sa sago wala bëgg laa tàggaleeg sag dal toujours na jafandikoo jëfandikoo wax wax jooju suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ne na ngay jañ lu rafet kii la jëme lu ñaaw idfa billati hiya ahsan kii kii kii wax ci yow lu ñaaw del wax ci moom lu rafet kii jëf ci yow lu ñaaw it del jëf ci moom lu rafet waaye boo amul dal akuk sago ak fayantoo day daal di am te boobaa gis nga day daal di jur ay mbir yoo xam ne moom la tuhmadu uqbaha bokk na ci li nga xam ne day dimbali nit ki ci mu am ak dal ak sago ak di natt mbir yi di bañ a teel a jël mawqif te mooy di jéem a am fu muy far wala fu muy féete ci mbir mu mën a doon mu gaar bokk na ca loo xam ne moom tarbiya lay doon ndax am na ci loo xam ne dal googu nga xam ne moom la ñu wax ki ku bëgg am faw lu ñuy jëmbat ka suuxat ci moom la mu di ko màggal ba day mujj mel ne saqaafa maanaam loo xam ne da koy tàmm maanaam foo fekk boromuk dal du céegi ne daa xëy xëy rek amuk dal fi ne wala am sago maanaam mi tàggat na ci boppam wala ñu tàggat ko ci wala mu jéem koo jàng wala ñu jàngal ko loolu mooy li nga xam ne moom mooy la ci am mooy tarbiya boo xam ne daal ak euh, bu bu bu bu bu fëlawu la dañuy tuddee atarbiyatul jàdda ak rafet jikko yooyu bokk na ci mbir yi nga xam ne mën nañoo dimbali nit ci toujours muy am ak dal ak sago ñaareel bayit mooy ñàkk dal gi ak ñàkk sawo googu bu fekkee nattu ko mu nattoon ko day gën ndax mu xam dëgg-dëgg lii mu tabbi ci ay wax wala ci ay jëf te ñàkk sago ak ñàkkuk dal ak ñàkk téye bakkanam yóbbi ko ci la ne ca ginnaawam nattul lam mën a jur ñàkk natt googu mu ñàkk natt lam mën a jur nag léeg-léeg xam gu ñàkk xam googu mooy waral dëgg-dëgg mu muy def euh, loo xam ne dañ mënees na ko ca yedde te toujours ki nga xam ne dalay bëgg a tàggaleeg sa sago ci ay am mbir mu gaar wala lu xew wala mu tooñ la ci ak tooñ goo xam ne ñaare kuñ ko tooñ rek da nga am noo doxale la cay baax it mooy nga jëfandikoo xudil afwa di baale di jéggale te loolu dañuy wax ne borom xol yu mag yi dëgg dëgg ñoom ñoo man loolu di baale tey jéggale tey jëllale te loolu dafa bokk ci melokaan yi way ragal yàlla yi nga xam ne sunu borom subhanahu wa ta'ala daf leen a tagg ne waajaral na leen aljana jooji boo tàmbalee fa sunu borom subhanahu wa ta'ala di wax naan gaawe leen ngeen jëm ci njëgaluk seen borom ak aljanaam jooji nga xam ne dafa yaatoo diggante asamaan ak suuf ñi nga ko waajalal ña nga xam ne ñoo ragal borom subhanahu wa ta'ala melokaan yam te teg nag daf caa bokk am sago akuk dal wa saari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i wal kaadhimina al-ghayza kon wal kaadhimina al-ghayza mooy am sago te kenn ku ne xam ne lislaam fii mu agsi ak sago akok dal dëgg-dëgg moo ko fi agsi ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy wootee lislaam lu ne gaar na ko ci ay xat-xat ay mudaayaqaat yoo xam ne yéefar yi ak naafeq yi pour gàllankoor waaye moom yar na boppam ci sagoom yàlla yar ko ci sago akuk dal mu yar saxaaba yi ci dal akuk sago ba tax lislaam tey agsi fii mu agsi waaye bu ñu jëlee misaal moo xam ne danañu gën a jege te duñ sori dara mu yoonu murit wii it yoon la woo xam ne mbokk yi kenn ku ne xam ne ne yoonu yoonu dal la yoonu dal la ak sago ndax sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu sago lu mu am moo ko ko may lu mu sëriñ Tuubaa mi taxawal yoon wi moom daabitu nafsi bu mag a mag a mag la li lay xamal ne moom ku daloon la ak njëlbeenu wooteem fii ci yoonu murid amoon na ay jëngu yëngu yëngu yu taratar waaye yëngu yëngu yooyu yépp da koo saytoo ci ak dal akuk euh, bakkanam bañ koo yóbbaale ba bañ koo juumloo mooy mu moom boppam ndax àggoon na ci seexi murid yi murid yi nga xam ne ñoo njëkk a jébbalu ci Serigne Touba bi ñu bi ñu door a ànd ak Serigne Touba dañ leen daan xatal di def ay mettit méttee métt moo tax mettit yooyu yi ak xat-xat yooyu yi nga xam ne it moo gaar yoonu murit bu ñu masaana ñëw di ko jàmbat Serigne tubaa lu mu leen daan wax def leen ne saxaaba yi ndax ñooy seen baay ci diine loolu yi la leen daan wax saxaaba yi ñooy seen baay ci diine te ñoom amul lu ñu daj amul lu ñu dajul ci diine bokk na ci li lay waral Serigne Touba radiyallahu anhu mi nga xam ne moo sos yoonu murit ab daabitu nafs bu mag a mag la ku am dal akuk sago mi ngi feeñ ci bi nga xamee ne sëriñ bi mu ngi fi ak diggante waajuram sëñ Mor Anta Sali ak diggante Lat Joor diggante boobu yi ku ne xam na ne sëriñ bi mi ngi ci ron keppaaru sëñ Mor Anta doon sëñ Mor Anta Sali doon xaadi Lat Joor boobu sëñ bi am na ay xalaat ak ay ambition yu mag a mag waaye téewut tënk na boppam am sago akuk dal nekk ci ron waajuram wanewul ak yàkkamti nekk ci daara Sëriñ Mor Anta Sali di ko jàngaleen di ko jàppale ci liggéey bi taxul benn yoon xalaat yooyu mu yoroon ak bëgg-bëgg yooyu yi mu bëggoon a feeñal te mënu ko woon a feeñal ngir kilifaam teewul mu mu am ak dal akuk sago ba keroog sunu borom subhanahu wa di dogal Sëriñ Mor Anta Sali wàcc di Sëriñ Mor Anta Sali wàccee lam bëggoon a feeñal ci ay xalaat mu door koo feeñal la kon loolu dal ak sago day feeñ bu baax a baax a baax ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa ak ci aw doxiinam ci njëlbeenam nga xam ne dafa nekk di déglu ay ndigalam xamul ci moom lu dul ay teggin ak wut ngërëmam ak bañ a yàkkamti ba ni sunu borom dogalee suñu mor ànda sali wàcc liggéey ci la gën a fesale li mu bëggoon te mooy dem laxas dem gànnaar nag te mooy àggale fa mbooleem fànni xam-xam yi ya nga xam ne jàpp na ne yooyu mënu ko woon a ñàkk ci wàllu maarifa ak wàllu secret yi nga xam ne suñu borom daf koy dondalee ay wàlliyoom bi mu dellusiwaatee nag ci la tàmbalee wooteem bi bi mu wootee woote bi it njëlbéenu bi diggante boobu it wanewaat na fi ak dal ndax booba xat-xat yi bari na lool ndax booba doomi soxna yi ak attaques yi ak manaas yi di di jóge di jóge fu ne jëm ci wooteem boobu ak ñi mu àndal ak ràññiku koo xam ne mbiram ràññiku na ko ci kaw kaw ci kaw doomi soxna yi ak woot ak wuute goo xam ne it mbiram wuute na ko seen mbir ñoom ba tax loolu it jur ak coxat goo xam ne sëriñ bi ak dal rek la te wane moo ñii mu àndal ba traversé étape bi te xam ngeen ne dañu wax ne sax dal moo ko tax a jóge Kajoor dem Mbàkke moom sëriñ Touba ak dal ak am sago moo ko jox moo ko tax a jóge Kajoor dem Mbàkke am fa ñaari at ci liñ wax foofa it am na fa ay xew-xew yu ñu wax ne xew na fa yu bari yoo xam ne ci Mbàkke ñaari at yi nga xam ne ah nekk na ko fa ay yëngu-yëngu yu taratar wax nañu ne bokk na ci li tax sax mu jóge Mbàkke ñëw Daaru Salaam xew-xew yu xumb yu fa amoon ca ña fa nekkoon ak mbooloo ma fa sëriñ ba àndaloon mu sañc Daaru Salaam te booba ña nga xam ne ñoom la fa sëriñ bi àndaloon ña nga xam ne ñoom lañ fekk si ca dëkk ba xëy na mënuñ leen a supporter wala ñu ngi yëkkati ay kàddu yu ñagas di ko teg seen kaw ak ci wooteeb sëriñ bi tax mu sañ ci Salaam Darou Salaam lu muy firi mooy jàmm am na fii waaw mooy dalal jàmm ci wax waxin wolof Darou Salaam mooy dalal jàmm kon sëriñ bi moom naka jekk ab wooteem moom ci ak dal ak sago rek ak ñi nga xam ne it ñoom la yar ci ci lañ ko mës a tënk loolu lépp ak dal la doon wut te xam nañu ne bi sëriñ bi nekkee Touba même gouverneur général jaxase woon nañu ko ak moom jaxase jaxase ko it ak yi ceddo yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon e, ci Bawol ba am na ca buur bu ñu daan wax teeñ tanoor defe naa la tuddoon teeñ tanoor la wax teeñ tanoor moom buur ceddo bu doyoon waar la ñuy wax ndax mag yi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba ci wooteem bi da leen daan jëfandikoo ci am anam yu tara tara tar bu mag ñi demee di ko nekk di di ko wax Serigne Touba di ko jàmbat mu ne leen rek muñ leen rek muñ leen wan daal di leen wàccewaat ñu amuk dal eh, ak sago saa yu ñëwee ci sëriñ bi rek mu delloo leen ci ak dal ak muñ eh, ba ñoom ñu mujj dal buur boobu ñuy wax teñ tanoor dafa mujj sax nag dem ba taalibe Sëriñ Tuubaa yi taxamul gi ñu taxamul ay loram ak it jéemu ñoo def benn jéego bi wane ne ñoom dañoo bëgg a fayyu xam naa ca la doxee sax jaar ba ñëw mujj ñëw tuubal sëriñ bi xam ngeen ne kon jikko ju rafet mbokk yi li muy maye bari na lool gis nga kii nga xam ne noonu bu lislaam la ndax mooy noonu bu Sëriñ Tuubaa noonu bu lislaam mooy noonu bu Sëriñ Tuubaa rek ak noonu ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak sëriñ bi di ko jàppale ci liggéey bi mujj ñëw toog fi kanamu Serigne Touba di ko jégalu ba ba mu tuubal ko lii lépp kon ak dal ci lañ ko saafara te sëriñ bi mës ta jëflanteeg moom wala mu xiirtal donga yi ci ñu jëflanteeg moom ci ñàkk sa ko wala ci ci ak ñàkk dal ci ak ñàkk dal mukk ci àddina te bu ko sooboo nit jumtukaay boobu ab jumtukaay la ci waa jamono ñu bëree bëri waaw ku ci am ay donga ñaare ku la bëgg sonal rek man gis naa ci mbokk moo xam ne sax da koy jaral woo ay ay gaay waaw bu bu bëggee faj soxlaam ci barab mu wut ay gaay ngir ngir ñu fajal ko mettitam wooyi kon li ma bëgg wax mooy mbooloo léeg lekk bari na ci waa jamono nit ñu ko def aw yat di ko duumaat di ko duumaat wala di ci irhab di ci tiitalaat te loolu Serigne Touba mi nga xam ne moom mooy royukaay bi moom mësta jéem a doxale noonu kon gàllaaj yoonu murid moom nañu xam ne gàllaaj gi dëgg-dëgg mooy ak dal ak am sago waaye bari ci loo xam ne ay xëqante ak ay xëccoo ak ay weddante ak ay tuumaalante saafarawu maanaam attaque ak cong yi nga xam ne ay manaas la yu jóge ci yoon wi ci ñu bukkul ci yoon wi di dal ci kaw yoon yu bari na ci loo xam ne yooyu du ko saafara waaw xottante du ko saafara li koy saafara mooy xam-xam li koy saafara mooy delloo nit ñi ci xam-xam te it mooy ki wax te jàpp na ci xam-xam la ko teg ñu wax delloo ko ca xam-xam boobee mu jàpp ne ca la ko teg loolu mooy solo si kon loolu lu am solo la bu ko defee sax bu ñëwaatee ba ci misaal moo xam ne gën nañoo jege ci daptu nafs bu ñu jëlee misaal rek ci borom Darou Moukhty ci daptu nafs bind bu rëy rëy la ci jëfe wala moom la ci joxe ci ak dal yónni gi ko sëriñ bi yónni woon Ndar bokk na ci li tubaab bi gën a yéemoo ci moom mooy dal gi ak fit bi lépp dafa àndoon dafa àndoon ak sagoom akuk dalam ak i teggin bi nga xamee ne maam Thierno dem na Ndar wax nañ ne mutarjim mooy ki koy interpréter li muy wax ngir mu wax ko tubaab bi ki nga xam ne moom mooy mutarjim bi li muy wax bokkut ak limaam Thierno Ibrahim di wax ba dañuy wax ne tubaab bi nga xam ne mooy eh, commandant bi dañoo gis dañoo gis ci moom ak soppi ko maam Thierno xam ne wax dëgg yàlla li muy wax lu lu war a indi ak soppiku ci xar néewu ci kon kii mu sàkk wu ñu soppil ko kii mutarjim boobu léegi ba kenn ñëwaatee na koo kay di wax mutarjim boobee nga gis tubaab bi xaw firiku xam ne ko nakate kee lam doon wax. Euh, moom moo renversé wala moo juunal moo dëngal yëf ya waaye li maam Thierno Ibrahim doon wax lu ca jar xonqal ay ba néew ci ak taw yu ay ay waaw ba tax na maam Thierno Ibrahim dal gam wane foofa ak sago ak fit ak njàmbaar mu àggale message su Serigne Touba radiyallahu anhu ba mu bëggoon mu àggale ko ca yónneen boobee am ca ndam lu kawe njot kon loolu misaal la ci waaye bokk na ci it. boo dellu si waatee ci borom at bii di maam Thierno Ibrahim ndax moom mën na cee jox ab bind bu rëy rëy ci daptu nafs bi Serigne Touba radiyallahu anhu jógee Mbacke bari tubaab bi di ko yóbbu xam ngeen ne foofu ay yëngu-yëngu ak xew-xew wax nañ amaan na fa ndax sëriñ bi dañoo wax ne lu ci bari bari ci déggam ak tubaab bi ci mujj gi it sëñ Mbacke Bousso daan yebal ba sëñ Mbacke Bousso daan wax ne tubaab bi sax ci rapport yi nga xam ne moom la mujj bind. dafa wax ne sëriñ Touba moom wooteem bi ci ak dal la ak jàmmoo la maanaam moom insaan musaalim la mooy ku ku ku ku koo xam ne aw ay dara la ci waxut te aw ñooñam it loolee ci leen tënk. moo tax suñ mbàkk bu ne bi ma déggaatee ñu ne tubaab bi ñëw na euh, mbàkk bari jolof di ko yóbbu nee na loolu daf maa jaaxal muy ñaari wax yoo xam ne yu juunu la ndax ñoom version bañ njëkk a joxe bind ko dafa wuuteeg niñ mujj doxale foofee nag ba ñuy jël tubaab ba gis ngeen ne ba ñuy jël Serigne Touba radiyallahu anhu ak dal bu amul woon yëf yi mën naa am ak sooxe foofee ndax bari na ci muri magi taalibe yoo xam ne takkoon nañ seen i bagage ba bëgg a dellu seen bopp wax nañ ne sëñ Manumbe moo wax ak ñoom wax ju dal ne leen sëriñ bi li mu tàmbali ci ab liggéey def ko ci noonu maam Thierno Ibrahim mii ci xam-xamam ci mbaaxam ci ay teggin ci bëgg nit nañu ànd ak moom jiital ko ci liggéey boobu waxi suñu mënu mbéjoo ji jeexital ca dongo ya ni ñu ko waxee ba dal amaat maam Thierno Ibrahim wéyal ndénkaaneel Serigne Touba te mooy wuutu ko ci e, dongo yi ci tënk leen ci ak mbaax. loolu maa ngi koy wax noonu sax sama xel ñëw ci bayit woo xam ne sëñ Momar Fallo waxoon na ko sëñ Thierno Ibrahim la anta alladhi yusika shaykhaka bil wara bi anzir jami'a bi nas bil fardi wan nafli wax nañ ne ci jotaay bay bayit woowee ca la ko waxee doon xasiida gu gën a gudd lool kon maam Thierno Ibrahim gis nga bi mu bi nga xamee ne jógee ne foofu it jolof ñëw Mbàkke maam Thierno Ibrahim ci wan la moom it ne borom ëtt bii mënees na cee joxe misaal ci li gën a jege ci daptu nafs mooy bi nga xamee ne ndeysaan dem na Mbàkke sanc fa ànd ak njabootu sëriñ bi foofee ay xat-xat tàmbalee am ci kawam ci ñi ko gën a jege ci njabootu boppam tàmb njabootu sëriñ bi di feebar ñenn ñi ko gën a jege te jege sëriñ Touba di wàññiku waaye maam Thierno wane foofu ak dal ba mboolem étape yooyu yépp rek nga xam ne benn bu ci na rek euh, étape bu xaw jafe la mu saytu ko ba lépp dellusiwaat ci jàmm aku yoon kon loolu euh, misaal la ci ne daptu si moom am nañ ci yoo xam ne gën nañoo jege lool ci wane ne yoonu murid yoon la woo xam ne. daptu nafs mooy gàllaajam te mooy am sago akuk dal bu ñu waxee am sago akuk dal euh, xam ne yim mën a jur ak yim mën a def ci bu fekkonte ne jëfee nañ le contraire ba mooy contraire ba ya nga xam ne moom la mën a bàyyi ci ay jeexit dana wuuteeg lool euh, mbir moom yi kon noonu yi ma ko waxee gis nga maam Thierno bi nga xamee ne sancaat na foofu euh, ay xat-xat amoon fa yoo xam ne ak dal dong moo ko ca génne bi mu jógee Jolof euh, ay nattu ci njabootu sëriñ bi ñu tàmbuli wéradi euh, ñu jege sëriñ bi jege ko lool tàmbuli wàññiku yooyu yëpp dal gi ak wóolu gi yàlla moo tax ba situation yooyu yëpp mu génn ci bi sëriñ bi dellusee ci géej giit it fekk booba ndénkaan li nga xam ne moom la dénkoon maam Thierno Ibrahim te mooy ñi nga xam ne daa amoon yéene jàngalal leen boppam wala mu yaral leen boppam te loola sëñ maam Thierno Ibrahim wuutu ko ci liggéey ba gën a mat ba wax nañ ne Serigne Touba danaa ko sax man xaw ma ne woon man jëpp ma neen sax bu ma fi toogoon li nga ci def danaa ko ci def lu kawe njor ndax loolu Serigne Touba ko ko dénkoon Serigne Touba radiyallahu anhu dañuy wax ne dénkoon na maam Thierno ne ko na nga am jom na am jom ak. Euh, nanga am jom defe naa dénkaan loolu la woon ñaari baati wolof yu siiw la jom la ko dénkoon benn bi bi ci des ak ngor waaw jom ak ngor loolu la bëggoon a wax jom mooy ndénkaan li àgg fa mu war a àgg euh, ngor nag mooy euh, mu àgg nu kawe njor te mooy euh, ka la ko dénkoon xam ne yow def nga ca loo xam ne sa ngor dëgg nga ca def ak sa jom ndax jom dañuy wax ne euh, mooy mbir moo xam ne yaa ngi koy sàkku mettit ya cay nekk nga di ko gàddu loola jom jom jom ca la bokk te xam ngeen ne am sago day doon loo xam ne lu am solo ci kilifa la ndax sago ñëpp ko war a am waaye nag daf ci am ci ñoo xam ne dafay gën a ràññiku ci ñoom la sëñ Malick Bassine si doon wax ne kilifa dafa war a am sago ndax warul def yett yi benn ndax bu mu ci def rek wuute nag am sago akub dal daan kilifa wër def lu mu xam wax ko ndax kilifa koo xam ne lu mu xam wax ko ku ñëw mu wax la ndax kilifa day recevoir moom ku lay ñëw di ko wax bu fekkee ne nag yow wax yooyu da ngaa wëlbatiku di ko waxaat te ñàkk sa ko akuk dal yóbbe la ko loola du sa njiglaay yow kilifa moo taxoon mu ne kilifa wërta def lépp lu mu xam wax ko wërta def it lu mu mer xul ko kilifa gu ñàkku sago ba nga xam ne lu lu lu mer rek ñépp xam ne mer na waaw wërta def lu mer xul ko wërta def it euh, ba ko ñetteel lu mer xul ko lu mu xam wax ko lu mu am jagoo ko kilifa yit nee na wërta def mbir mu am mu mu am rek jagoo ko waaw loolu moom xam naa sax dana xaw a génn ci ak dal waaye <laughs> mënees na ko ca yéegal rek <laughs> waaye daal ala kulli xaal mbokk yi dal moom lu am solo la te euh, ni nga xamee ne individu bi daf koo soxla mooy benn benn benn nit ñi kenn ku ne daf koo soxla noonu yi ne ko mbooloo mépp soxla it mbooloo mu amul soo ko mar détaali mën nañoo dal fii ci kaw dara yàq ndax mbooloo mi nga xam ne moom la Serigne Touba radiyallahu anhu àndaloon de xam ngeen ne bi Serigne Touba di dem tubaab bi di ko yóbbu bu ñu ñàkkoon sago wala ñu ñàkk ak dal xanaa wëlbatiku di xeex ak tubaab bi wala ñu wëlbatiku di salfaañe di yàq kenn ku ne xam ne ne waaye alhamdulilahi mbooleem mag ñi nga xam ne Serigne Touba leen yar ak diggante maam Thierno Ibrahim amul lu kenn masa nett li ci ay jëf ak i taxawaay juunu yoo xam ne danga naan ak ñàkk dal wala ak ñàkk sago moo leen ko yóbbee loolu alhamdulilahi amu ci kon loolu lu lu lu lu lu a bàyyi xel la xam ngeen ne am na meneen mbir moo xam ne dafa am te mooy ponk bu mag a mag boo xam ne bokk na ci liy yóbbee nit ki mu ñàkk ak dal ak ñàkk sa sago mooy mu ñàkk a mën a maîtriser boppam ci li ñu tuddee aw mer mer bari na ci yoo xam ne ci mer lay juddoo te mer bari na ci loo xam ne bu xasee am dana def loo nit ki loo xam ne dana toog di ko rëcc am na ay jàngat yoo xam ne ci xibaar yi jàll laa ko déggoon ci bu yàgg-yàgg war naa toll ci ñett ñeenti weer yaakaar naa euh, journal bi ñuy wax l'observateur ci te euh, télé boobu ñuy wax TFM lobs boobu ñuy wax dafa defoon am jàngat ne ñi nga xam ne dañoo mës a rey nit walla ñu mës a jëfandikoo violence ba gaañ gaañ gu méttee mett koo xam ne bu tar la bi ñu wéetee ñoom di leen laaj lu leen yóbbe loola ay mbir yoo xam ne xewoon dong na ay mbir yu leen gaaroon dong seen mer yóbbe leen ñu rey wala ñu def loo xam ne gannaaw ba rëccu nañ ko lool ginnaaw ba rëccu nañ ko lool kon mer mën naa yóbbee nit sax nag mu faat bakkan te loolu luñ xam la man koñ ba ma dëkkoon ba may ba may nekk daara ba may jàng ca daara ja xamoon nañ fa koo xam dafa faatoon nit xam naa kenn du ma laaj ban koñ la nag <laughs> ngir ñu bañ a xool mbokk ma waaye amoon na ku fa masaloor nit kooka aw mer dong la woon defe naa ci mbirum xëdd la woon xaw ma li ñu nettali ab xëdd lañ jote woon xam naa kooka loola sant <laughs> ab ab xëdd ndax ñooñu ñëpp ci kërug sëriñ lañ ne woon da lay loola war naa mën a nekk lool la lañ wax ne la leen jote la bokk na ca mooy mbirum xëdd kon loolu baraana koo xam ne mi ngi lor nit te aw meram moo koy belool ndax mer dafay lu dafay lu danger ci ab société tëli bii rek da nga ciy ciy dox yor sa oto wala sa lu mën a doon fi mu ne boo amul ak dal akuk sago yooyu ñooy jëmbat ci yow aw mer fasaasa nga jëfandikoo noo xam ne booy noppi di ko rëcc te lenn lu ci ne rek boo noppee sikki newul ci ne da koy rëcc ndax ki am sago akuk dal bu demee ba toog néegam bu dee nu mu waxee nit nu mu wër ta waxee moom la dana ne démb de na ma tontoo diw bu tayee bu bu doon tayee du ma ko waxee noonu du ma ko tontoo noonu banaa na ci nit ñi lu mel noonu tontoo naa ko wala waxee naa ak moom noo xam ne xam naa bu ma jiitaloon sama xel duma ko waxee noonu loolu nag nit koy yedd boppam fekk booba yedd weesu na moo tax aw mer jàngoro la joo xam ne dafay mabbu ay kër di mabbu ay ay mbokk sax yu ànd bari na ci mbokk yoo xam ne tasaaroo nañ te tey la leen tasaare mooy mer moo xam ne dugg na fa ñu ñàkk sagoña wammatul mer mer moomee ba tax mu diffuser tasaare mbokk ya mbokk yoo xam ne duñ tuddante ay dëkkandoo yoo xam ne duñ tuddante yooyu yëpp fekk te li ci gën a waar mooy bu dee ay dëkkandoo yoo xam ne sax duñu tuddante boo xefee seeni xale sax la leen di jot la ci lay bokk xale yi xale yi dëkkandoo bu ko defee mu mu mu mu mu rogalaat ba àgg ca mag ña kenn ku ne faral sa bopp wala faral sa njaboot bu ko defee ay diggante yu xottiku di tasaaroo di wéy di dem euh, mbokk yuy dagg fitna juy jolliku ba ci sax deret joo xam ne juñ mën a tuur la ci diggante yooyu yàlla xam na ne maa fekkee mbokk moo xam ne ab xeex la woon mu ñëw ca garage ba di wax ne ku may wan kër ñoom diw dañoo xeex bañ leen mu ñëw ne ku may wan kër ñoom diw ma may la junni te dëgg dëgg la ci moom kooku xam nga ne mer na àgg naag mer ma foo xam ne xamatul sax la muy def lu wan ko kër ñoom aas yàgg dong attan na caa fay ab junni kon kooku xam nga ne àgg naa naag moom foo xam ne dëgg-dëgg mer ku yabu xool yi nga xam ne ñoom ñoo koy sooke nga jéem a lagg faj sa bopp ndax jàngoro la joo xam ne moom dadul dul yem rek ci yow mi nga xam ne yow la dal ndax da nga koy daa di gaaw wàll lii la wër ak ñii la wër te am sago de bu ñëwaatee ci njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn xadiis a ngi boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi seen am sago akuk dal daanaka da ngay mën a wax ne xadiis boobu ëmb na ko muy xadiis boo xam ne jànkate xam-xam yi ñu ci bari xam nañ ko muy xadiisul arabi muy xadiis boobu yi nga xam ne Euh, kaw kaw bi ñëwoon ci jàkka yi yonent bi alayhi salaam madinatul benn xoñ rek jawali fa daal di génne kanamam di di tuur ndox <laughs> gaañe yuuxu ko ah. bi sallallahu alayhi wasallam ci akuk dalam akuk sagom ne leen la tuzrimuhu ci ak dalam mën a jàngale Muhammad sallallahu alayhi wasallam bàyyi bu leen dagg tuuram ndox moom yi xam naa bu fa yonent bi alayhi moom néewul woon imaginer lañ ko mën a def rek <laughs> boo xefee mën na caa jëlee baaraam bu damm walla leneen ak leneen waaye yonent bi alayhi salaam ne bàyyi leen ko mu àggale li muy def ñu bàyyi ko ba mu àggale la muy def yonent bi sallallahu alayhi wasallam woolu ko ne ko jàkka defuñu ko ngir lu mel nii nga fi def jàkka dañ koo def ngir julli ak di tudd borom bi subhaanahu wa ta'ala moo tax euh, xadis boobu ulamaul usul wala ñuy jàngale fiqhul muwazanat wala fiqhul muqaaran am na qaayida bu am solo buñ ciy génne mooy daful mafsadatayni mooy ñaari lor saa yoo xamee ne euh, dafa taxaw <clears throat> dangay ngay xool lor ji gën a woyof nga toggoo ko ndax ñaari lor taxaw na benn mooy kee moom ma ngay gaanawaay dem di dagg gaanawaay ma euh, lor la di ko même bu ñu tëjee ngaanawaay mi kooku am na ay ay tawat ay jàngoro yoo xam ne mën na koo jural yooyu yëpp ma nga ca ak euh, ulama al xadis dañ cee istimbaat ay ahkaam yu bëree bëree bëri ci xadis boobu yi xadis boobu li ma bëgg a mooy li ñu ko may ngir ñu mën cee balalu àttee sharia yooyu mooy ak dal bu yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ak i saxaabam bu yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ak i saxaabam kon loolu bokk na ci xadis boobu ci lañ génnee euh, wax ne nakate jàkka wala nakate suuf euh, bu ca am ngaanawaay te boo ca boo ca sottee ndox laab na waaye nakate jàkka yi dañ ko war a setal loolu xadis boobu ci lañ ko dégg te loolu li ñu ko li xadis boobu la ko sabab am sago ak am dal ca la ca la ca la ca la bàyyi ko moo tax euh, saa yoo xamee ne ku ñàkk sago yàlla dalaa nattoo ngeen jëflante mu feeñal ak ñàkk sagoom ci mbir mu ngeen sëq wala ak akuk ñàkk dalam ci mbir mu ngeen sëq moo tax Abdullah naa baas nee na boobaa maa ngi lay laabiré nga jëfandikoo li yàlla di wax naan idfa billati hiya ahsan nee na da ngay jëfandikoo li yàlla wax ne toujours yow dee ko de de ko de ko sànni lu rafet de ko jox lu rafet yow ndax dafa firee aaya boobu ne idfa billati hiya ahsan ne sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa digal jullit ñi ci ñu muñ bu ñu meree tey lewetal ci kanamu ku xamul tey jéggal ci kanamu ku ñaawal jëme ci ñoom te loolu yonent bi alayhi salaam mooy ngën gi royukaay ci loolu ndax moom dawul ñaawal jëme ci ku ñaawal jëme ci moom dawul fayoon toolu ñaaw moo tax Aisha radiyallahu anha daa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mësta fay fayul boppam maanaam mësta meral boppam saa yu meree rek dañoo xotti war mooy borom bi subhanahu wa ta'ala lu jar mer mu door a mer te ku man di baale ci ku ñaawal jëme ci yow ak ku jëf jëf ju juunu wala mu wax wax ju juunu jëme ci yow loola mooy la nga xam ne mooy li baax ndax Serigne Touba yi loolu la jàngale même boo rombee ñoo xam ne sax xam nga ne yow ci yow la ñuy wax ngir bëgg laa tàggaleeg sa sago ngir am lu luñ bëgg ci yow di la provoquer istifsas nee na na nga leen romb te mel ne ñoom waxuñoo ak yow wala qad amurru ala laimi yasubbuni wa a'if thumma aqulu la ya'nini waaw ah, wax ne fenlante ak xasante ak ŋàññante nee na loolu daanaka du jur ci nit ñi aw yiw dafa bokk ci jikko yi nga xam ne dafa gën dafa bokk ci jikko yi gën a ñaaw ci nit ki mu di ko jikkoo kon fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah képp koo xam ne man nga fexe ba doon kuy baale tey jéggale nee na yow sag fay yàlla rek a xam na mu day yàlla rek moom moo xam na mu day na mu toll waaye mer bu fekkee dañuy delluwaat ci tuuti wax ne mer kenn mënu koo xàjjaleek am sagook ñàkk sago wala am amuk dal akuk ñàkk dal ak ñàkkuk dal mer lu yàlla di mooñaane ak nit la dañu wax ne minha ma huwa mubarrar wa minha ma huwa ghayru mubarrar am na mer moo xam ne lu ñu mën a justifier la lu ñu mën a la luñ mer mu nangu la ak mer moo xam ne mënee su ko layal kenn ku ne xam na ne boo meree ngir tuuma juñ la tuumaal wala défendre sa bopp wala sa alal wala sa der yu mel noonu mer ko lu yàlla la fi xuduudihi wala ala xuduudihi lu yàlla nga mer ko ki ñëw bëgg a jël sa alal foqarti ko ci ak doole kooku da da ngay reetaan faw nga mer de faw nga mer ki ñëw tuumaal la ci aw askanit loolu laaj na aw mer waaye eh, mer moomu moom luñ xam la luñ dégg la maanaam saraam xelit nangu na ko àqlan waaye mer mi nga xam ne rek te mooy mer mi nga xam ne maag sama moroom yu bëree bëri moom lañu faral di mer mooy mer moo xam ne sa bopp rek ngay meral sa bopp moo la tax di meral waaw ak sa daraja juñ wàññi na ko boroom xasida ga waxe woon dariya ne buñ buñ cofee ci sa daraja tuuti waaw sa lex yi fees lool sa gimiñ gi fuur lool sa siddi di tawiku lool waaye nag saa yuñ wokkee yàlla wala ñu xosi ko du la tee naan sa ndox mu sedd du la tee naan sa bisab yooyu daal mooy mer mi nga xam ne moom lu mat di xoolaat la lu mat di bàyyi xel kon nit ki di mer ngir jëmmi yàlla te loolu mooy li Sëriñ Tuubaa wax nit buy mer nay mer ngir jëmmi yàlla loolu mooy li nga xam ne mooy solo mooy solo si ndax bari na koo xam ne buy mer léeg-léeg day mere boppam wala mu yëg ne rek am na lu ko lu ko tax di mer mu mer masalan mel ne koo xam ne daa ñaane woon yu ñu ko ñàkk googee ñu ko ñàkk may mu mer ca mer moom léeg-léeg da koy yóbbu ba ci ñaari fan ñetti fan nga xam ne ku ko nuyu sax mën na la boole wala ci mer moom waaw mu feeñal meram mi wane ne la maanaam kontaanu ma te doo ko def dara rakat nag wala mu mel ne muy xalaat ay xalaat ay mettit yoo xam ne yu ko gaar la wala mu dal ci njabootam yooyu jural ko muy xalaat di mer wala mbirum famille famille bi niñ tasaaroo kii diw ak diw duñ tuddante yooyu yóbbe ko njàqare yoo xam ne jur na ci moom ak mer yooyu yooyu kon mer la moo xam ne ci biir nit ki la waaye bokk na ci yi nga xam ne day waral mer mooy ab xiif te loolu yaakaar naa fu <laughs> koor gi demee ay trois heures yooyu quatre heures ngay sant loo di songu garab yi garab gu ñu romb songu ko <laughs> gaa yooyu ci tali bi ñoom ñaare dañuy dañuy gaaw a fees lool moo tax boo yoree ab oto it bu jaaree ci digg tali bi léegi na nga ko bàyyi ba mu ba mu dem nga door ko nga nga door ko boo ko klaxonné sax bàyyee ko mu jéggi rek waaw ndax ab xiif dafa bokk ci li nga xam ne day jur merum nit waaye échec ci mbir moo xam ne nit ki daf ko doon sàkk loolu it dana jur comme yu mel noonu loolu ma wax loolu léegi daf koy daf koy jur ba ci sax nag nit kuy joteeg soxnaam amu ca dëgg-dëgg satisfaction loola mën naa jur ci moom aw naqar waaw ndax loolu it bokk na ci yi nga xam ne mën naa jur ay aw naqarit ngir lu mu man koo moytu ba am ak dal ak sago mooy feebarit dana jur euh, aw mer kon loolu bokk na ci yi nga xam ne dañuy mën a jur li nga xam ne mooy ak coono bu me ak coono bu bari yit nag nit bu sonnee ba sonn léeg-léeg boobee da koy jural mu soppali ko aw mer soppali ko aw mer te kii mer daa xamut ne am na mer mi mbir yu mu ko mën a jural yoo xam ne boo ko xamoon dana jéem a naaj mer ma wanaasu ko ba mu jàll ndax nit ki bu xasee mer ñaari li muy feeñal mooy aw ay amul kenn ku mer mën a daptu say wax ak say jëf contrôle moom doo ko amati mukk wax ju ñaaw fa mu gën a ñaawee ngay tibb ah, lu kenn dul xalaat moom ngay wax koo xulool nag moom la gën a ñàng wala la la nga xam ne kenn du ko waxal moom nga koy waxal te xuloo xuloo nag moom amatul yu ñu cay sàmmoonteel suñu Modou Rachid daana wax ne xuloo moom yomb na lool li nga xam ci nit ki ci lu ñaaw ngay wax rek bu jeexee nga tàmbali wat <laughs> ñaareel ba it ki mer ñaare dana yëg ne amul sécurité ndax la ko ko yóbbe mooy ñàkkub dal ñaari nit saa yu mere dangay gis cër yi di lox waaw bët yi di xonq noonu te loolu adamul amaan lay jur ci moom mooy amul sécurité moom ci boppam sax xam na ne amul sécurité ñaareel ba it mooy adamul qudra ala nawm nelaw sax du ko mën boo xefee <laughs> te yi jërul mer kon baale fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala allahi ak idfa billati hiya ahsan yooyu ay gàllaaj lañ yoo xam ne ku koy jëfandikoo yàlla mi mus la ci mer wala loraa ngay mer ma bu la mënta tàggaleeg moom it mën na la ko woyofalal ba fa mu war a àgg ak yow mën na faa bañ a kon loolu <clears throat> lu lu lu mat di bàyyi xel la kon dal mer moom baaxut ndax faiblesse la ci nit ñaareel ba it <clears throat> li ñuy tuddee daptu nafs dañu ko doon wax léegi muy ak dal ak sago ak téye sa bakkan Euh, ki ko ñàkk léeg-léeg da koy jàppee ne force la day jàpp ne maanaam masdaru quwwa la te fekk xaqiqatan masdaru du'f la maanaam faiblesse la ci moom ndax nit ki nga xam ne ab situation dafa jekk-jekk ne kërëb ci moom mu xam dégg dëgg la mu laaj ci ak dal mu jëfandikoo ko kooko ak kooku maîtrise bi mu am kee dëgg-dëgg du ko am kon loolu mooy firndeel la kon Euh, faiblesse la waaye du ak njàmbaar du ngóora du ñu du ngóora Serigne Touba nee na euh, lu mu ko waxeeti euh, booba sax mi ngi wax ci wàllu amu dal mën a téye say cër ndax loolu yi da ciy fés mën a téye sa cër yépp ba ak moo yàlla it doole leen wammatul tàbbal leen ca loola it da ciy feeñ waaw mi nga wax naan laysa sujaa'u alladhi yahmi fawarisahu yawma ti'ani idha mal harbu tashta'ilu nee na jàmbaar daal dëgg-dëgg du koo xam ne bu xeex ba takkee euh, kum dajeel def la ko tëral la waaye jàmbaar dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne dafa lem ay ndëggoom dafa téye ay cëram ci lépp loo xam ne lu neexul lu neexul borom bi subhanahu wa ta'ala lakin man ghadda tarfan aw fana qadaman an al ma'asi fa dhaka al farisu al batalu loolu kon loolu dégg dégg mooy li nga xam ne lu mat di càmbar la teyit lu mat di bàyyi xel moo tax Ahnaf ibnu Qays moom daf ma daf daan wax ne man ki ñaawal jëme ci man dafa wax ne amul kenn ci nit ñi ku mas ñaawal jëme ci man lu dul ne xool naa ci yow yetti mbir bu fekkee ne xam naa ne la nga la nga ma ba ma xoolee sama bopp xam naa ne lu nekk ci man la dama naan kell dem faji sama bopp te loolu lu am solo la nit bu la waxee dara léeg-léeg jërul jërul jërul xadar jërul wane ak tar waaye lam la wax rek mën ngaa xool sa bopp bu fekkee li mu wax lu ne ci yow la nga ne cell teg xam ko dem faji sa bopp te dem defari sa bopp waaye xam nga ne li mu wax ci yow am na ba noppi nag nga wane ak dal nit kii teg loolu yi tegtaliwul ne damaa wax ne loo xam ci nit yi da koy wax loolu yi tekkiwul lool nit kii tekkiwul ne loo xam ci moom it danga koy wax bu fekkee ne koo xam ne moom la muy wax ci man amut nee na dama koy baal ma dogal ko ngant bu fekkee ne nag xam naa ne moom sama kem la ma roy moom xam ne dama yéene aw yiw dama xam damaa xam dama eh, damaa yéene damaa yéene aw waaye am na ci nit ñi ñoo xam ne ci nit ñi ci biir nit ñi kenn ku mën a dab seen ngërëm amut maanaam lépp luñ xool lu ñaaw lañ cee gis ñu ko imaam Shafi'i waxe woon ne wa aynu rida an kulli aybin kalilatun kama anna ayna suxti am na ñoo xam ne li baax ci yow xalaatuñ koo gis ba di ko wax ba di ko nettali keneen di ca jot xalaatuñ ko sax dañ koo jéemut dafa bokkul ci seen programme mooy li nga baax le ñu xam ko ba di ko wax loolu it nit ki boo mut ak dal mas mën na koo istifsaas bu ko defee mu provoqué la nga wuyu ko ci terrain boo xam ne la bëggoon mooy tàggalale sa sago ak ak sag dal te loolu lu mat a bàyyi xel la kon dal euh, mbokk yi eh, ak dal ak am sago mbir la moo xam ne lu mënta ñàkk ci nit la lu mënta ñàkk ci nit la mu am ko moo tax mag ñi dañ daan wax ne saa yoo xamee ne sag ñàkk dal ak sag ñàkk sagoo yóbbe na la ba ngay wax jamono ba ngay wax mu yóbbu la ci nga wax nee na danga wax wax joo xam ne mooy wax ji gën a rëy ci àddina da ko rëccu sa diirub dund te loolu lu mat a bàyyi xel la xam ne dëgg-dëgg borom xol yi nga xam ne ñoom ñooy borom xol yu mag yi borom xol yu mag yi képp ku leen tooñ dañ lay jéggal ba noppi nag yërëm la te loolu mën mënees na cee jël misaal yi gis nga yonente yi li ñu baax baax boo jàngee yonente yàlla Isa ndax li ñu tuddee dawaa dawaafixul ghilza wal qaswa mooy yi nga xam ne dafa yóbbee nit mu taral mu tar ci kaw nit wala mu ñàkk sago tar ci kawam wala mu yóbbee ko sax mu àgg ci fayantoo dañuy wax ne borom xol bu mag mënul loolu du fayantoo mukk ci boppam day baare di jéggale te loolu mooy jikko yi yonente yi ibrahim yaakaar naa xam ngeen la mu waxoon rabbi innahunna ba muy wax ci a ya rabbi innahunna adlalna kathiran min annaasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asaani lu mu ca teg fa innaka ghafurur rahim neewul ku ku ma mooy rek na nga rëq ndigam waaye yow ku baax nga jéggal ko yow ku mën a jéggale nga ku bëri yërmaande nga te jëme ko say jaam it du la wàññi dara Isa alayhi salaam it in tu'adhibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ñii say jaam lañ def nañ lu defuwut boo leen duma say jaam lañ waaye boo leen baale ku baax ku baax ku tedd nga koo xam ne kenn mënu la not te boo jëlee xisatu Tufayl ibn Amr saxaabiyul jalil bokk ci giir googu ñuy wax Daws nga xam ne kaana saaxibu makaana ku am moo ku amoon wàccuwaay la ca aw nitam xabila boobu ñuy wax dawsu ci la Abu Hurayra bokk bi mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko jàmbat giiram googu nga xam da leen woo ci lislaam ñu lànk gaaral leen lislaam ka ko wax ne daa ñëw ci yonent bi alayhi salaam di ko wax naa ko ñoom de alku nañ ah, ñoom de alku nañ yonent bi alayhi salaam ne ko deet baal ñu ñaan yàlla mu gindi leen allahumma hdi dawsan wati bihim yàlla yal na nga gindi giir gi ñuy wax dawsu te nga indi leen ci lislaam Tufayl ibn Amr moom bi mu demee ci aw nitam fekk nañu ñoom ñëpp dugg ci lislaam kon nit ñi nga xam ne dañuy ñagasal toujours di jëfandikoo jumtukaayu ñeewantu ak yërmande ci ak dal loolu day tax kii ñagasal kooku nga di ko bañ a xoole ba tub ku xamadi nga xool ne xam ne daa xamut waaye dañuy wax ne bokk na ci lii gën a mën a dimbali nit sax mu mën a taxamul bang bang ñi nga xam ne amuñu ay sago akub dal mooy dëgg-dëgg sa tawhid it nga wéral ko ndax bari na ci lu ñuy wax loo xam ne dan dëgg-dëgg da lay waaye boo ko delloo ci yàlla lépp day woyofar ci yow lépp day daal di mujj woyof ci yow nga xam ne kii ab jumtukaay la rek yàlla mi ko bind xëy na moo ko xéer ci lii moo ko soob ci lii loolu bokk na ci li nga xam ne degré bi nga xam ne metti it way jóge ci moom te jëm si woon ci yow mën na ko yégal mën na ko woyofal bu baax a baax a baax kon loolu euh, mbokk yi mooy li nga xam ne tënkoon nañ ko ci wàllu ak am sago ak dal ñuy ñaan sunu borom subhanahu wa xam naa euh, fii moom ay borom yi xam-xam rek a fi nekk waaye feeñal yéen rek da dul mën a ñàkk ci mbir. noo ngi ñaan sunu boroom wax ji lu ci dëngu ci nit ñi ko doon wax la yàlla nañu ko yàlla borom bi jubbantil te soppil nu ko aw yiw lu ci jub ci sunu borom subhanahu wa la na ko tasaare ci ñépp tey ñaan sunu borom jataay bii mu bokk ci jataay yi nga xam ne daf koy gërëm bu baax rafet nañ ci njort ndax wax na ne ci làmmiñu Nabi sallallahu bokk na ci jataay yi nga xam ne yàlla daf koy tudd ci ay di ko tiitaroo lu yomb yàlla la yàlla na yàlla sàmmal nu sunuy kilifa te nangul nu suñu koor hada wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Merci. <laughs> te ni mu ko waxee noonu rek la ko lislaam wootee ndax bu ñu delloo ci histoire danañu gis ne mi ngi junj yu mel noonu suñ borom tabaaraka wa taala bi muy yónni keroog Muusa ak Haaruna ca Firawna lam leen wax itam mooy fa xuulaa la xawlan layyina loolu mooy wax ju dal kon day wane ne nit ki nu mën a demee rek takk boppam téye boppam ba du jëf walla muy wax lu koy indil mer lu war lu war a moytu la ni ko sëñ Abdou Lahad waxee sëñ Abdou Lahad leeral nañu jafe-jafe yi nekk ci nit ki bu meree moo tax suñu borom tabaaraka wa ta'ala di wax ne ñi nga xam ne bu ñu meree day dañuy jéggulu seen borom suñu borom daf leen di tagg isa ma xadibuhum yastaghfirun bu ñu demee ba mer nga xam ne mer cër la bu suñu borom dénk doomu aadama ñoom danañ ko wattu lu mel waaye lañ cee toftal mooy dañuy jéggulu suñu borom tabaraka wa taala yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ci xadis bu wér boo xam ne euh, saxiixul Buxaari indi na ko mu wax ne ki gën a jege ci man yowmal xiyaam wàccuwaay barab mooy ki nga xam ne moo gën a rafet jikko rafet jikko nag jàpp nañ ne ñàkk mer ci la bokk ndax boo xoolee ni ko sëriñ Abdou Lahad waxee indi na xadis bi benn waaye jóge na fu sori dox diggante bu sori jànkonteeg coono yu bari dikk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu dikkee daf koo wax ne ko dama bëgg nga dénk ma lu gàtt loo xam ne danaa ci jariñ waaye yonent bi tarkiibul daf ne ko rek laa tax dab bul mer waa ji jàpp ne yonent bi lu bari la koy wax mu yóbbu ko mu ne ko laa tax dab mu baamuwaat ko mu ne ko laa tax da ndeke kon ñàkk mer mooy nit ndeke nit kon jamono yim mere dafa jege ci benn euh, xaala dem ci beneen xaala kon mer dafa bari ay danse yu ci nekk loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon dénk loolu euh, euh, saxaabi yu boobu waaye ndekete mer mbokk yi boroom xam-xam yi gëstu ci wàll woowu dañu wax ne dafa am ay yu bari yu ci mën a juddoo bokk na ci mën a juddoo ci mer te sëriñ Abdoulahat leeral na ko sànq ci wàllu famille am na lu ñu tuddee tamasuqul usra nga xam day dem ba famille bi day yàqutoo xottitu mel ni sagar loolu mer muy dugg ci ab famille def ko ndax lu ndaw rek ci lay bàyyi ko far dikk kenn ku ne am ca gis-gis boobu famille mën na indi jafe-jafe kon sëriñ Abdoulahat ni nga ko waxee mer lu mat a moytu la waaye tadamurul buyut tam mën na cee am dem ba ay kër waxuma la ay fami waaye ay kër bàyyante ci ngir lan ngir mer waaye taqattuxul arxam mën na cee am mel ba dem ba ak bokk goo xam ne bokk googu dafa waroon a jokk waaye mer tax bokk googu jokkootut kon sëriñ Abdul Ahad ni ma ko indee am na solo waaye yooyu bu ju bu amee fitna day daal di tàkk te fitna bu amee tuur deret sax mën na ci àgg réew yu bari yaa ngi gis ñu am jafe-jafe wala famille yu bari wala néegu sëy yu bari sax ni mu ko waxee boo xoolee cosaan la ci lu ndaw a ndaw la bàyyi ko loo xay ne mën naa am bu ñu toogoon waxtaanee ko mën naa am du àgg foofu waaye dañu yar koo xam ne ci biir muy mer baat bu ndaw boobu yonent bi gàntaloon waa ji ne ko laa tax dab bul mer kooku lañ bàyyi mu yar ba màgg fi jëf liggéeyam looloo tax famille boobu àgg foofu mu àgg tey. sëñ Abdoulaye ci biir ay waxam bi mu demee bay indi ay solution indi nañu suñu borom tabaaraka taala fu muy waxe li gën gi solution. dafa mel ni am na fu suñ borom di wax ne wa man axsanu xawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qaala nii min al muslimin foofu boo xoolee rek mu ngi indi solution ci lii bëgg a xew mooy lan wala tastawi al xasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan kon saa yoo demee ba nga xam ne nit ñi li nga yor ñoom dañ la koo gën a bëgg wala jafe-jafe nar a am sa diggante ak ñoom wala ñoom seen jëm bopp ñu am nuñ la jorte wala ñu am dox nuñ doxale sa digganteek ñoom suñu borom indi na solution mu ne idfa billati hiya ahsan waaye nag fa iza alladhi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyun hamim saa yoo demee ba jafe-jafe am sa digganteek ñoom yow na nga xam fi ngay taxaw waliyun hamim dañuy wan sëñ Abdulaat li muy leeral ne martaba bu jafe la martaba bi jafe gi mu jafe suñu borom moo ko njëkk a wax wa maa yulaqaaha illa allasina sabaru waaye wa maa yulaqaaha illa su azin azim ki nga xam ne suñu borom dafa laa jox martaba jagleel la loolu rek moo man fekk loo xam ne ni wóor na la sa alala la wala sa daraja la wala sa martaba la nuñ koy waxee nga mënaan koo jekku ba pare ñu dox sa diggante digganteeg loolu nga bañ ca mer tax nga bàyyi ko illa su azin azim mu mel ni loolu lépp nag daf ñuy delloo ci liy waral loolu li koy war wa imma yanzaghannaka min ash-shaytaani nasxun fasta'is billah kon seytaane moom mooy jëmm ji nga xam ne moo taxaw ngir bëgg a yàq suñu diggante ñun jullit ñi bëgg a yàq suñu diggante ñun mbokk gi bëgg a dugg suñu néegu sëy bëgg a dugg sax suñu néegu nit ak ka mu jur ngir lan ngir def liggéeyam boobu ndax fi mu koy jaare ci bunt yooyu mu koy jaare mooy mer kon euh, boo gisee tarbiya am solo te mbokk yi jàll am na ko ci waxtaane muy tarbiya bi ruux si ab laat junju ko mooy defar gi ñu defar nit ki ba mboolem yooyu nga xam ne mooy cëri mer jóge ci moom loolu dafay lu am solo nga xam ne yi ko waroon a tardeel gàllankoor ko fi ci àdduna dañu koy tarbiya ba mu deñ kon sëriñ Abdul Ahad ci waxtaanam bu am solo wi euh, ñun bëgguñu ci sori ci commentaire di ci am lu ñu ciy def ndax wax kat bu jotee am na noo koy jéem a ñàmbaa safar yàq ko te xëy na xam-xam dëgg la fi indi du ñu def rek lu dul sant ko bu baax a baax di sant itam waa jotaay bi ci li tiraanga la ndax euh, ñun bokk nañ ci ñi ko fi gën a tële ñu ngi baloo àq ñëpp di baloo àq ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yar biñ ko yar nag ci loolu ci lay man a dem ba xam ni muy téye boppam te gis nga yonent bi sa salaam di wax wala boog boroom xam-xam yi di wax naan kàttan nekkul ci rek bu la dara ne cocc rek wala bu la nit laalee rek nga daal di jug xat-xat yi dal ci kawam def la nga bëgg a def bañee téye sa bopp nee na loolu du kàttan ki am kàttan dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne moom mën naa téye boppam lu ñëw lu ñëw lu ne mu xam nam koy euh, dundee ak moom ba loola jàll ba ëllëg rëcc du ko ci dikkal te loola lu jafe la lu ñu war a e, jàngataat la lu ñu war a e, bàyyiwaat xel baax a baax la ci suñu dundiin ndax nit a ngi def loo xamee ne bu noppee mer dana ko yóbbee loo xamee ne bu noppee dana tax mu rëcc rëcc gu rëy moo tax gis nga lislaam jàngale gi muy jàngale tax ne leen lu ne bàyyi na ko xel gis nga waaj ba mu ñëwee ci yent bi comme ni ko si Moussa waxee da ko wax na ko bul mer waaye dafa xam ne loola tabian lay ci doomu aadama muntu ñàkk ndax nit doomu adama doomu aadama dong la mën a doon fokk léeg nit tooñ ko léeg dara am lu ko metti comme ni ko sëñ bi waxee léegi euh, man fan fan yi rek maa ngi am sama benn mbokk boo xam ne loolu dal na ko doon lijjanti ngir nu tukkee rek yàlla dogal loolu antuwut waaye danoon day day xaru ji ba nga xamee ne euh, ñi euh, suñ mbokk yi muur lan muur lan ko mujj dawee ji fa lañ ko fa ko jàppee ji am ñu ñu ne foofa wër ko ba gis ko fekk ci géej gi yàlla dogal na to to jotu xar waaye tuuti kon mu yóbbu leen musiba moo xam ne si ndax loola bu amoon te loola maanaam bëgg tukki rek te yàlla dogal mu mu antu sa sa mu antu te mu xamul sax ba xam bu demee dana ko jariñu wala du ko jariñu waaye gis nga bëgg-bëggam rek la jiital su fekkoon na kooko yaroon nañ ko ba xamal na ko nag yow lii ngay sàkku mën nga am mën nga dem ba am ko wëlbati ko doo ko jariñoo xamoo lu muy mujjee man ngaa ni fii ci réew mi sax liggéey li nga war a liggéey ndax nit moom wërsëgam fu mu nekk fokk moom mu am ko kenn mënutee mu am ko waaye ñàkkum ñàkk xam ak ñàkkum ñàkkum ñàkk yaru ak ñàkkum ñàkk mën a téye boppam tax na loola yóbbee na ko mu naroon a xaru ci lu ñàkk fayda yooyu kon loolu lépp ñàkk téye sa bopp dana ko waral te euh, bu ñu xoolee lislaam xam gi xam ne mer muntu ñàkk tax mu indi ay saafara indi na ñeent saafara ci na bu meree na koy def laqatu ci suñu borom tabaaraka wa ta'ala muslu ci moom na imma yanzaghannaka minash shaytaani nazghun fasta'is billah wala a bëggee jéngaloo na nga daw laqatu ci suñu borom innahu huwa samiun alim kon loolu wane na kon loolu bokk na ci saafara yi nga xamee ne dana tax nit ki mën a téye boppam te mooy daw laqatuwaat seytaan ndax seytaan day dugg ci doomu aadama bi di daw ci moom ni deret di dawee ci moom man koo yàqal lu bari man koo dugal ci xelam lu bare bare bare bi jumloo ko bu ëllëgee mu man di rëccu ci loolu moo boobu saafara na moom ginnaaw bi mer nekkee mer nekkee jukko ju bon di jàngoro ju bon mu indi benn saafara boobu indi wan na beneen saafara na nit ki bu meree na dem da daal di jàpp ji ndax ku ne xam ne ne seytaane dañ koo bind ci sawara te eh, day ñëw ci day ñëw ci doomu aadama bi ngir dugal ci moom loolu te sawara dara mënu koo fay lu dul eh, jàpp ba tax na kon mu ne hadis ba gis nga na mu ko waxee bu kenn ci yéen meree dana daw jàppu ci bu jàppoo rek dadaa di loola dadaa di saafaraw beneen eh, saafara bi nga xam ne lislaam indi na ko na nit ki bu meree ngir mu mën a téye boppam bu fekkoon na na na change situation maanaam bu fekkoon na taxaw na na toog bu fekkoon na toog na na tëdd ndax loolu bu ko defee rek mer ma dana daal di giif ba mën a téye boppam loolu lépp ay njàngale la yoo xam ne si lislaam da ko indi ngir ab ba mu xamee ne nit ki mënut ñàkk mer muy làqut daw làqutu ci seytaane ak wëlbati ku fekkoon taxaw na mu toog ak jàpp ji ak noppi noppi tamit dana dimbali nit ki wax nit ki li ko yóbbu yóbbu ci mu def lu ko sudul noonu ba bañ a téye boppam mooy wax comme ni ko suñ waxee léegi di coow ak di xuloo ko waxante lu ñaaw ak noonu wala xad amru ala laimi yasubuni wa aifu tuma aqulu la yaani nii loolu dafa am solo lool ci nit ki te lu jafe ngi noonu nag waaw ndax boo nit ki lu ci baree bare day di wax ne man kat bu dee réew rek maa la gën a def bu dee dof gënoo maa dof nangam nangam wax yooyu ci loolu axasatul euh, euh, xisatu bil ismi jooju fa xas boo jaaxaan mu jooju di daal di ñëw ci moom loolu da koy daal dikkal nga xam loolu lépp nag ci yàq-yàq seytaane la ba tax na mu waroon a téye boppam du ko téye waaye bu noppee rek def noonu Sëriñ Tuubaa waxee ci na juba ne amaana nga romb ku tekkee di ku tekkiwu dara mu wax la baat bu ñaaw saaga la waaye da ngay fexe ba téye sa bopp daana ah jubluwuma da waxut ak man de ndax Euh, euh, ŋàññanteeg saagaanteeg ci jukk yi gën a bon la te du tax mu mu tilimal nit ki ci dara ci deram du tax mu yokk dara ci deram kon loolu bu ko nit ki xamee itam dana tax mu mën a téye boppam xam na yooyu amul solo kon dal wax di yàlla waxtaan wi am na solo lool ñu ngi lay sant ci waxtaan wi di jéglu foofu ndax waa laaj yi comme euh, sakkan na tabari na dañuy gàttal foofu rek asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Modou seexal meram ngir yàlla wal kaazimiina al xaysa wal aafiina la yàlla wax yoneen ba mer ma seex na loolu bokk na ci sëñ bay jaxate radiallahu taala anhu day wax ni wattul watte wattul waxeb dënn wax seddal ko rekk ca gën tàngal ko rekk ca bon bul mel ni gar gu bangam bul mel ni gaynde melal nim xar mu jug mu lewet mu ñépp sopp banaa barbar ngirug lewetam kon waxeb dënn dañoo wax ni ku naqari deret may kafe boo neexoon deret am mburu moo ca boole kon naqari deret ci waxin nit ki war na am dabtu na si ndax tudd nga ko lekk ci borom daal mooti kenn ci bokk yi seede na ku ñu wax mbaaxaan wax nañ ne fekk ni borom daal mooti di ko ñaanu fas bi mu noppee bi ko borom daaru mayoo fas da ko ne yaa gore ba ma la fekkee daaru ma naan di dagg sàkke kanam ga ma gisoon tey jii bi ma ñëwee di la ñaan fas genn kanam gi rek laa gis te boo muy ñëw booba wet gee bu mu ñëw ci noonu la ñuy woon kon dabtu nafsi noonu nga ko waxee am solo loo xamante ni lu am te it mag ñi dañu ni ku sab xol ku sa loxo dul daar sab xol war nay daar mbokk mi dafay laaj mbokk mi dafa doon laaj mu ni moom élève la mu ni ñoom élèves yi loo leen di conseiller rek ngir bu ñu bu ñuy def examen ngir ñu mën a am ak dal bu baax a baax a baax ba mën a am dab waaw élèves yi de bu examen jotee moom ku amu genn ko wala seetlu xam nga ne firifiri ju métte métte yi la ñuy dëkkee li fekk résultat yi génn a waaye loolu li ci am solo di leen bàyyiloo xel mooy la leen waroon mooy ba jàng jotee jàng nañ li am solo mooy loolu ba jàng jotee jàng nga la ca des nag nga bàyyi ko loxol yàlla la ca des nag mooy maandu teg ña nga xam ne ñoom ñooy joxe cër ya kenn ku ne la nga yàllool nga jox ko ko ngir jëmm yàlla te bañ caa kooj bañ caa rax lenn kenn ku ne la mu la moom ñu jox ko bu loolu amee ko ñoom mën nañoo dalal seenum xel ndax euh, nit ki moom li yàlla namu ci ci yow mu agsi fi yow wa in yuridka bi xayrin fala radda li fadli yàlla li mu namm mu agsi ci yow kooku amul kenn ku ko mën a téye waaw waaye wa in yuridka bi xayrin fala radda li fadli waaw ah, kon loolu euh, ma yaftaxillahu linnaasi min rahmatin fala mumsika laha yooyu yëpp ay ayaat la yoo xam ne dana dimbali mu am tawxiid ba xam ne ba jàng jotee jot na la ca des nag ci loxol yàlla la ak maanute ak ña nga xam ne ñoom ñooy joxe loola bu ca ab cëram nekkee mu am ko buñ ko ko xañee mu xam ne loolu yàlla dogal ak ca ya nga xam ne moo tax ñu xañ ko ko salaam. suñ Mbay Jaxate radiyallahu taala wax na ko ngir firndeel sa wax jooju rek daa wax ne lu jot nga jot ca teyit loo xam ne jot ca jotut doo daw ba jot ca bayil fër-fër ji moo lu la jot nga xam ne kon ala kulli xaal lu loo war a jot rek <laughs> dégg mbokk mi nee na moom daa amul sago ci wàllu ay nelaw mu loo ko ci doolee <laughs> <laughs> nelaw <laughs> nelaw de xam naa lu ko jotaleeg daptu nafsi <laughs> waaye am sago ba yeewu ci waxtu it lu baax la lool Serigne Touba de li wax mooy nee na bu nit ñi fàttali seen kóllë rek mbalaan yi yow jógal nga dëyaale sa borom wa qum ida naasu jamian hajaau wa naaji mawlaaka bi xalbin yaxshau jógal yow nga nga jullil sa borom te dëyaale moom ci rakka nelaw nag moom fi ne ku ci xaabaabal dalaa neex fi mu ne ndax eh, yi yeete na lool waaw téléphone yu ndaw yi ñu yor moom koy xanaa <laughs> la waaj defoon mu sone nga fay ko continuer nelaw rek <laughs> jërëjëf defe naa moom itam sëñ Bay Jaxate def na ci am dénkaan bu am solo wax na ni wax na ni xarit dëgg yow bul defub tëddkat njegam bëgg ngaa def nitug teddkat njegam bëgg ngaa tedd bul tëdd yow te wëppoo ba wér ndax te kuy faaxu nga bayil faw biddanti te yow njël ku dul yeewu jël kër du jël cant ga te ànd ak salal bii nelaw jëm fajar taxul yàlla bindoon la ay réer nga la tax yàlla bindoon la kay du nelaw te boo yeewoon ba tey tuubi nga daal di wax ni na nga yeewu yow njëkk waxtu fajar di fagguy ngërëm nag ba jot nodd ga kon defe naa la loola ku ko dégg doo tala biddante lu bare bare bare mbokk mi da doon ginnaaw bi mu la sant itam mi ngi lay rafetlu waxtaan wi lool lu baax a baax a baax di waat ni yan dénk nga koy dénk ci mu gën a mën a sàmm bakkanam ndax dégg na waxtaan wi te jàpp na ko waaye loo koy dolli ci dénkaan ngir mu gën a mën a sàmm bakkanam bu baax a baax. sàmm sa bakkan de moom ci la ndam nekk moom sa bakkan fan fa su moom la borom téere boo waxoon rek bakkan dafa doon bakkan wala benn ci xaajam ya dafa nekk bakkan boo xam ne aw gàngal la ci yow di la ñoddi di diri jëme foo xam ne fu juyoog fa neex borom subhanahu wa ta'ala waaye da ngay fexe ba not ko waaw te feral ko na ko waykat ba waxe woon fa nafsu kat wa nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radaa'i wa in taftimhu yanfatimi da nga koy da koy da nga koy gaaw a feral te mooy not ko waaw sunu borom nee na sa bak bakkan nit képp koo xam ne selal nga sa bakkan ak texe ñal na la waaye ku ko boyal sooy ñal na la qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dasaaha kon euh, bakkan moom dafa jege boroom lool. jërëjëf mag ñi dañuy wax ni ku jël sa bakkan def ko yilimaan mu tàbbal la ci jàkka joo bëggu te kon bakkan dee su ko def ilimaan da nga koy gotti xëdd mu nafs nit ki daf koy def lu baree baree bari sëñ sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax a baax sëñ Abdou Lahad ci waxtaan wi euh, di wax ni suba insha allahu taala ñoo ngi dalal professeur Assane Diakhaté moo war a waxtaan ci xeetu wala doxalinu njàngale mi ci Sénégal muy waxtaan wu am solo war nañ ko bàyyi xel su dimanche ñoo ngi dalal sëriñ sëñ Babacar Seck mu wax ci wàllu jaamu yàlla yi alxuboodiya su altine ñoo ngi dalal sëñ Cheikhouna Ka mu taxaw seetlu ci daara yi alxuraan yi su talaataa ñu ngi dalal seen lamin Touré mu waxtaan diggante nit ñi ak bàyyima yi àllarba sëriñ am Amsatu Jaxate mooy ñëw wax ñu ci jikko yi Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul loolu mooy programme semaine bi rajo yi koy jàllale itam rajo Daaru Muxti FM ci la en direct la ko def Ñaaxeen FM en direct la ko def waaye Touba Mbacké FM ci la Walf Fadjri Sud FM Zik FM RFM ak rajo yu bari Benno FM su fekk ak ICAP su fekkee ci wàll télévision yi ak Jant bi FM yooyu yëpp ci rajo yi su dee ci télévision yi Touba TV dana ko jàllale Lamp Fall TV ak Touba Vision danañ ko jàlle bu dee ci wàllu sit itam site yu bari boo ci demee di nga ci fekk waxtaan wi kon daal sëñ Abdou Lahad ñu ngi lay sant ci turu muassasatul wafa bi huquqil iman di rafetlu waxtaan wi di ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral saw te bàyyi la sam xel te xam ni daal day téye ba kanam sëñ Mahmoud Mbege de sëñ Touba jox na ko ngànnaay yónni ko mu dajeeg ay agresseur ñu kar ko sonal ko lool bi mu ñëwee fi sëriñ bi di ko nettali sëriñ bi ni ko ana ngànnaay la nga yoroon mu ni ko mi ngi woon ak man de waaye dama meru lu yéeme yéeme jërë ngeen jëf